binduma safara ngir ñoom waaye ñooy xëccu nit ci dem ma dem ci bu ñetteel bi xaram tuwaa biir ak mbaam xuux bu gën a seer mbaam xuux a gën a seer mbaam xuux waaw allah akbar yàlla dimbale nanu de maa ngee bëgg a dugg ci jàng yi guddi na actualité bi doy na benn rek laa leen di wax ngeen ngeen ngeen yóbbu ko nit koo gis juróom yi fa nga ko topp buy tukki mu ànd ak moom bu nooraane mu ànd ak moom buy gane ji mu ànd ak moom du ko du ko du tàggoog moom mukk te ku ci ne da koy laaj te ku ne li muy laaj dina ko jot premièrement malaakal mawte nga topp bëggul mbubb bëggul cent mille francs bëggul un million ruu gi rek la soxla te foog mu jot ci nag loo ko xamal mukk ba mu wàññi ko loo ko ger mukk ba mu nangu ko booy voyage sax mu topp la booy nawetaani mu topp la léegi nga gis kuy tukki àggagul mu rey ko ci yoon bi wëlbati oto bi nga ne la njàng ba boole ci ñett dem fekk moo la topp rek naa la indi indi indi doo xàcc jaas si mukk ba mu dellu ginnaaw mbaa nga tànni ko mille francs bëggul neexaal ragalul ku ko xabalit kooku na ko bàyyi xel tuur tuur mu nga topp xul yatawaffakum malakul mawti lazi wukila bikum summa ila rabbikum turjauna bankal sa baaraam benn ñaareel bi xam nga ban la suuf saa ngi xaar sa yàpp wi fekk lekkuñu ko duñu am jàmm fiñ la war a suul mu nga na ngang rek di xaar ni ngay xaaree añ bu nekk ci waañ bi waa xanaa du dee mukk nag weer wi xanaa dina dee nag de xanaa semaine bii mu dee de xanaa bis bii mu dee de ba nga xëy na xuntum mu door a mën a am jàmm ñaar ma dem ci ñetteel bi feeg yax yi feeg suuf su maccaatul sa yax yi du ñu am jàmm sax yey lekk yàpp wi suuf su maccaat yax yi ñu ngi laaj yax yi di ko xaar foog ñu maccaat ko sax yaa ngi laaj yàpp wi foog ñu jël ko malaakal moo tey nga laaj ruu gi foog mu jël ko ki leen ñeenteel nag xam nga kan la sa ndono yi ñu ngi xaar nga dégager rek ñu teg seen loxo ci li nga amoon parce que yàlla nanguwul duubal nationalité nekk àllaaxira moom fi dara loolu lay bañ sa sëy day tas say moomeel toxu sa mën man dàqu noonu lay def niw niw noonu la lay def bu sa ruu di rot rek sëy bi tox sa moo tax téere yi ne ñu jamono bi sa ruu di dog bu fekkee ñu tibb ci sàkku ceeb bi lu ñu war a togg añ di ka tànn nga na te dog loola kenn dootu ko añee dañ koy delloo ci sàkku bi doon na ko ca saasa ca saasa sëy bi tas na bu ruugi root rek sëy bi tas na sa moomeel toxu na booy ba moom tax yéegi ci biir moomatoo dara double nationalité laa la wax na yàlla nangu ko xam nga lu tax mën naa la ko wax mu leer fonctionnaire boo xam ne dafa am conseil mënu la dénkaane yëfam bu gisee ku ko ku ko wóolu ah? waaw bu fekkee nag dafa dem définitivement mbaa mu mbaa mu mbaa mu mbaa mu wanteer mbaa mu wanteer yow dootoo dellu si te yëf yi foog ñu jëfandikoo ko dootoo dellu si te mbubb yi foog ñu sol ko keneen du ko sol dootoo dellu si te kër gi foog ñu dëkk ko keneen du ko dëkk ci Umar ibn Xattaab war na tàkkusaan dem ca bàmmeeli Medinatul a ya taxaw ci digalem yóotu miir ba ne aleykum yaa alal maqaabir salaamaaleykum néew yi salaamaaleykum niiw yi maa adasa indakum lu fi xew lu ngeen yendoo niiw yi ne ci pat mu laaj ne aleykum lu fi xew ñu ne pat mu ne bu ngeen ma waxul li xew ma wax la xew seen ginnaaw seen jabar yi sëy na bu yàgg seen alal ji nañ ko seen kër yi ñeneen dëkke na ko benn niiw na ko may ma ma wax la tuuti mu ne ko mu ne ko nun itam de lu ñu jiitaloon fekk nañ ko fi lu ñu xewoon jox lu ñu duubalam lu ñu sàgganoon ba bàyyi ko fa réccu nañ ko ñeent laa wax de malaakal mawteeg ruu gi sax yeeg yàpp bi suuf seeg yax yi ndono yeeg li nga am bi ko juróomeel nag mooy koo amal affaire soo ko fàtte soo ko fàttewul yëpp mu ngi lay ëkku bés penc booy peese mu tonni li nga ko amee loon nga door a dem mu door a dem ah waaw parce que su suñ borom a ko wax daf ne daf ne bu ma désarmé ñëpp armé man kenn parce que bés penc <laughs> dinaa koy wax gars yi ñu di ma ree sëriñ si nañ leen déggal tey jéem a def li yàlla santaane di tasu seen barke mais buñ dépendre ci ñoom óorul séeréer bu muus ba ba sëriñ ba bëggee jël sàqam te mu ne ko sëriñ gi na may def ndew mu ne ko dama lay jox lu gën dugub mu ne ko sëriñ gi lan la mu ne àjjana sëriñ bi ne tekk yàgg mu ne ko waaw boo ma gàddulee àjjana su ma la jëkkee dee fu ma lay xaar war na ko koo wax nag bari waaw daal ci ko gàddul àjjana nañ leen boole yeew suul óorul gis nga 100 mètres gii gii ci ndakaaru sëriñ bu ne sa taalibe nga fa fanaan te mun la koo génne amul benn sëriñ bu amul taalibe bu di bu ne fii ci 100 mètres te mënu la ca dara kon ko yàlla téye kañ doo ci man dara te da lay téye ndoog moom yonent bi li mu wax du dañ nee na nit ku ne bu bés penc yaramu neen ngay ngay ngay jóge hadis lu lu yàlla wax ci nabi lu yàlla wax ci nabi dëggalu ko di def ne lu mu wax maa ko wax yéen a ngi mel ni ñu mënatul a jàng maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa alxuraan wax loolu nabi nag moo wax ne yuxsharu naasu yawma alqiyaama xuraatan xufaatan xorbaala bu bés penca kenn du judduwaale kenn du dekkiwaale ak xaleelu góor kenn ku ne la ñu jële woon ci yow ba nga dee aar da nga koy dekkwaale yàlla dina ko raas xama fu ñu ko sànni woon waaye foog booy jóg indiwaale ko parce que su ko deful ñu ne mënul affaire yaxsibu linsaan alla najmaa idamaho bale qadirina ala an nusawiya banaana mu ne ñëpp bu bés penca yàlla mu ne la ñuy dekkaale neex naa gëm ñaata ñaata ser ñaata ser lañ la suule waa juróom-ñaari perkaal képp nga nawetoo ko nooroo ko suñ ne lay booy jóg dina ràpp doo ko gëm te kenn indiwaale wu la loo loo uutoo kenn indiwaale wu la loo uutoo li nga tëddaale woon nga jóg te am nga fi ay at muy taw di noor nabi na ñëpp yaramu ne la ñuy jóg ay surtout mos na ko wax ne ko moo rasulullah ni yàlla bañ a gis awra mu ne ko xanaa bu ñëppee jógee yaramu ne dañuy ber góor ñi ber jigéen ñi mu ne ñëppay ànd mu ne ko moo na yàlla bañ ko gis awra mu boole góor jigéen futti leen mu ne ko bu àllaaxira góor gu ne di nga defe ne jigéen la jigéen gu ne di nga defe ne góor la ngir tiit mi nga gis yaramu neen ngay ngay dekkwaale boppi neen tànki neen indi waale la ñu dogoon ci yow ba nga nekkee aat billaahi waaw kooku ku dépendre ci moom xanaa balaa wax ci yow ut lu mu tarax laa yóbbu noppi <laughs> avant dañ leen di dañ leen di yaakaar ci foog na ñoonu gën a takku ci liggéeyu yàlla bi te ngeen bu takku di liggéey ànd ak ñoom nabi de loolu laa doon ak saaba yi Ababacar Sadiq maa ngi lay bëgg ñetti dëgg li mu tuube ci nabi addiyee ju réy bu doon tax nit bàyyi julli li Ababacar tuube ci nabi kenn amatu ko bankal sa baaraam ku ko amit doo ko néeg a joxe ndoo ñaar ku ko am nekk ko joxe doo ko teg loxo ci loxo ci loxo bu mel ni bu nebiti loxo bu mel ni bu rasulullah amatul ci suuf si téeméeri junne mi eh, libidoor la tuubi teg ko ci loxo rasulullah nekk ko joxe teg ko ci loxo rasulullah waaye am na bés muy ñëw kanamam leerul dara nabi ne ko ma àddasa yaa Abi Bakri lu xew mu ne ko li ma dese woon ci gileem ñu nekkoon diggante Fatick ak ñaaxar di sàmm la yéefar yi dem booleeg ña ko doon sàmm yóbbu na bi ree naka tiitoon naa dama defoon ne rakk bu njëkk la raw ci mbooloo mu ne ko al iya asadu yaa rasulaay rakk benn bu ma raw ci mbooloo moo gën a bon li ma dal mu ne ko ak àddina li ci biiram soo ko moomoon xëy ñàkk ko benn rakk bu la raw ko gën a bon kii waxul woon xaritam toogal ma tey na bay séddale àjjana ba ko sikk doo ca dem mooy séddale àjjana ba ko sikk doo ca dem juróom kenn ku nekk ñu ngi la topp booy dem di tukki ñu ànd ak yow booy nawetaanu ñu ànd ak yow booy toog ñu ànd ak yow muy juróom yooyu nañ ko bàyyi xel teg ci nag juróom yi yàlla waxoon daawuda alayhi salaatu wassalaam ne ko su fekkee respecté nga juróom yi téere bi ma la jox yëpp respecté nga ko soo ci manqué benn doxaloo dara muy lan premièrement yàlla daf ko ne feeg déggu na a folleeku naa man yàlla folleeku naa def nañ ma coup nga toppatoo ko ba muy dëgg nga xam na keneen a toog fekk loolu amul sa ceinture gi nga takkoon ngir topp yàlla na gën a danga bu ko tekki ma dem feeg déggu leen sama sàq yi fa gën a biddéew desul ci asamaan aw jën desul ci géej gi naat desul ci àll bi fekk déggu ne na loolu am na nga toppatoo ko ba mu am wërsëg bu mu doon sa tiis maa ko yor te foo ne ma jox la ko maa min daabatin fi ard ila la lay risqa ah géej jën yi ci géej gi amuñu tool duñu def commerce te dañuy dund xam nga nañuy dunde ko ëpp doole sa morom reere ko waaw dëkk boo xam ne ko ëpp doole sa morom reere ko ko gën a néew doole fu muy reere question ah waa kañ géej moom seen habitude mooy ku ëpp doole sa moroom añee ndem bëccëg la mbaa nga reere bu dee guddi ma dëkk boo xam ne ku ëpp doole sa moroom reere mbaa nga añee ko ma ne ka fa gën a néew doole fu muy añee lii tax yàlla ne ku ne mayor yor sa wërsëg ki gën a néew doole ci géej mu ngi añee ci ki ëpp doole ci géej waaw ngir suñu yàlla sa safaanite affaire bi jën wu rëy woowu bu xiifee ba xiif du fàdd day dóor tuñum suuf mi rek xëcc nokk gi géej ndox mi ànd ak jën yi dugg ci lap lap lap ba mu yëg ne biir bi fees na mu nget matt sàqar mi matt sàqar mi wannaasu dal di nokki nag ndox ma jaar ca bakkan yi dem jën bi gën a néew doole nag jamono bu xëccee jën yi da ciy duggaale suy matt du ko mën a mattaali ngir tuutiwaay ba tuuti tuutiwaay baay tax mu des fa bu reggee la mu waroon a sokkortiku ci la jën yu ndaw yi gaaw añ ba regg buy nokki ñu génn wet dem te balaa ñoo xiif ñu xiif seetal boobu wërsëg ni mu xatate borom di fekki borom fu mu mën a nekk moo tax mu ne ko fekk sama sàq yi fëggul bu wërsëg doon si fit foo ne ma jox la ko ñaataangoog waaw kañ feeg bindu ma la leetar ne la caañ-caay gi nga defoon baal naa la ko te loo defati baal naa la ko fekk nangu woo leetar boobu bul yeddati ku def bàkkaar ñaata fekk déggu na ne iblis dee na ba ñu suul ko fekk déggu la ne iblis dee na ba ñu suul ko bul tëral sa ngànnaay daf lay bett ak gaañ la saay saay la ñaataango waaw kañ fekk jéggi woo ba jàll ajana ñu installé la tabale yi tëgg jigéen ñi dina upp fekk loolu amul bul wóolu sama pexe fala yamuna makra illa al-qawmul khasirun maam Adama ci biir àjjana la ko Iblis fekk génne ko kon ku ne ci biti warulaa naa ko ah, yàlla nu yàlla sàmmal boppam boole ñu ci ñoñom bi jaayi rasulillahi bàmmal bu xat boobu de kuñ fa suul wacca la fa te nekku la woon ci lu neex yàlla di nga rëcc la doon juddoo. billahi wa kitaabi te nag dara dara moom li tax de moom doy waar e, dootoo dellusi si dootoo dellu si benn waay laay waxal barki démb nga ngapparu dama am habitude ku ma nuyu ne mbaa yëgula dara man noonu laay wax ma ne ko mbaa yëgula dara mu ne yëg naa dara kañ parce que nangam nangam tudd li ñuy tudd maanaam ñàkk xaalis ak këfin ne ko loolu nga yëg nag ñi ci armeel yëg ku leen noonu kaay di ko yëg te te dellu siwaat duñ ko gëmee gis nga ñaari yëfa am jant bii di daw xam nga jant bi tey ñun ñoo ko jëriñoo ñun ñuy dund moo tax kuy dund ëpp valeur ku dee ñun ñoo ëpp valeur yëf euh, néew yi fuuf li ñuy néew lu mu mën a mën a jaamu yàlla te dee walooram jeex na ci kaw suuf yow mii dund te des fi di wax benn yoon laay laay laay yàq ëpp valeur parce que ñoo moom jant bi tey yaakaar nga ne jant bi tey bi euh, néew yi ci la ah jën yi ñu teeral tey ci géej gi ji eh, eh, eh, niiw yi añ nañ ci nag yi ñuy rey tey ci busiri yi gaa yi añ na ci ndoxam glace yi mu tey ñu ñu ko naan waaw nun noon naan yooyu foog nu nangu nag circonstance bi wala nga dem fa la tëdd bokk dootoo naan dara yàlla mu bàyyi la foofa te toogandi fii di juykat moo gën nu góor góorlu bu baax bàyyi suñu xel suñu borom bindu nu ngir neenaa yàlla bindu nu ngir neen doomu aadama fasu fasu space la fasu service la nangu na war doxi service waaye nanguwul war dañal ruu gu génn ak gu dugg xam nga ñaata nit ñaata seize euh, euh, mille nokki la nit di nokki suba ba ngoon ku ne nag ñëpp ci yem góor jigéen mag ndaw yàllaa ko réglé ba mu yem borom paxi bakken yu yaak yu xati ci yem le ñoo yem lu ñuy génn daf ko réglé ba mu yem waxoon naa le ci joxoon naa la ci sax lu leer noonu naa la ndax pandil du montre nga ne ah kañ ma ne nag nga ne montre la ma ne montre yi poche nga ne montre la ma ne bracelet nga ne montre la ma ne gën nañoo yaante kaadar waaye buñ départ yi ci midi ku fa jiitu sa morom da nga ayib mbaa ayib le ndéem tubaab yi mën a rek la loolu marché yàlla kenn nit ñëpp a yem lu ñuy xalaat juróom-ñaar fukki junne xalaat ngay xalaat suba ba ngoon 16000 nokki ngay nokki suba ba ngoon moo tax ñu bëgg lu mu gàtt gàtt suba gune dafa seize mille fois ci allah allah allah remplacé ko nokki gugu gu génn te fekkul ngay topp yàlla wala muy dugg te fekkul ngay topp yàlla mu ngi mel ni nga yor ay libidoor wala dollar di jaar ci suuf su bari te tànk boo dox am buron su fekkul ngay topp yàlla ndax dafa fekk ngay mooy yàlla mu ngi mel ni libidoor bu ñu ruyal sottali ko ci nopp loolu bu jant bi soyee ba ñu war a yootu néeg yi tëdd am na malaaka mu yor toroxte gor gu ñu xamalul dara rek lay rëbb waxul ci ñi ca kaso ba dara am na malaaka mu yor jàngoro waxul ci waa hôpital dara ki xëy liggéeyi ak ki gont lay seet malaakal mawtoo ngi yor fett gu rey waxul ci armeel ya dara ñoo ñëpp ci ñun la ñuy wut yàlla nag mooy défendre boo nee ŋaas gàcce mu ne déedéet du kooku bu laal kooku boo nee ŋaas jàngoro mu ne déedéet bu laal kooku boo nee ŋaas njàqare mu ne bu laal kooku ka mu la laalloo ak ka mu la teree yem ci moom am na droit ci kii nii mu amee droit ci kële te lu ko kële def kii def na ko ci coobareem rek la la defal moom moo tax boo tëddee ba fajar day wax ak yow ne la ah ponkal mi am na ñett yoo xam ne de bu ma ko defandul woon doo nelaw maa ngeeg mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg njàqar yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeek naqar woo xam ne bu la ko tegoon nga nelaw te nag ci dara dara lu fande lu nekk ngi dal ci sa nawle boo gënul kon nag man mi la loolu guddi gi fukki waxtu la ñaar soo nelawee fukki yeeg benn jugal sant ma ci benn bi yomba na guddi douze heures de temps la ne maa ngeeg yoo xam ne bu ko tegoon doo nelaw maa ngeeg mitit yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngi naqar yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw te ñi ma ko teg gënu la leen kon yow mi ma may yooyu waaye waay bu fajaree goreel waaye boo nelawee onsi jógal ci benn bi santama loolu nga lànk ne foog nga nelaw tarees yi ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk gore woo amul a xel dafa nga ne boo reeroon bay tëdd sa loxo bii nii wi nga foog ne dafa ñor nga jam ko paaka tàkkusaan mu génne deret di nga nelaw boobu mitit kenn du ko nelawaale soo demoon bay bëgg a tëddit xale na dareet war welo na la nijaay mbaa papa oto bi fi déparé woon te sama ñoom yaay ne ci maar di taali këpp na ñëpp dee na woowu tiit kenn dina ko nerawaale ak naqar waa kañ nga dem ba reer bay bëgg a tëdd nag ma jox la convocation ne la suba tribunal di nga nelaw jooju njaqare kenn du ko nelawaale bii mitar kenn du ko nelawaale bii naqar kenn du ko nelawaale yàlla dàqal la loolu nga nelaw guddi gi fukki benn mën a jógal sant ma nga nga fudd dara méttiwul te bu bu sakal demee bureau ba mbaa tool ya mooy da yeewu rek dara mettiwul waaye bu dara mettee nga dellu ci lal bi nga nga yeewu fudd yépp baax mu ne la jukki ma door a dem ñaari rakk laa soxla matul dix minutes soxna si taxaw yor la ket man marché laa bëgg a dem goshe ne mburu pour jàngi yàlla ne la maa maye woon jàmm <laughs> taxa nelaw maa dàqoon jàqari jukki ma deux minutes rek la ñaari rakk nga xool sa montar ne damay tardé dem patron toog loolu huit heures ba midi nga d'accord du xel mu rafet du ngor xam nga lu tax nga nangu loolu patron lim bu mu la dig ne bu weer dee mu jox la ko mën naa balaa weer dee nga dee baa nga jox ci doo ko jariñoo góor gu baax gi fegaloon la yii mu la fegul jox la yii mu la jox nga gàntul ko lu tuuti loolu sam xel rafetul te doo gor nañ delloo si suñu bopp ci suñu borom nañ delloo suñu bopp ci suñu jaaj suñu borom na ku ne jàng fatiha ñu delloo yàlla nguuram ngir nangu suñu njaam teg ci benn salaatu ala nabi defal ko rasulullahi hadiya mi gën bindeef yépp diigal ci suñuy soxla tey ëllëg ak soxla jullit yi ñi teew ak ñi ñëwul ñépp yal na yàlla boole defal li nu bëgg àddina ak àllaaxira bu seen seen sanc bu rafet bi ngeen sañc rasulullahi yàlla ngeen ànd ak Fatimatu bintu rasul euh, dara baayam ak seeni jëkkër ak seeni doom ñu wuy ji àjjana boo fa duggee dootoo yëg dara loola naqari dootoo ko am bés bi ñuy jëkk am àjjana téere yi ne bu nit ñi sëriñ si xëyee ak jullit yi dañuy song sa tale yi malaaka yi leen di dogale di nangu sa tale yi ne fii du kër repos la du kër liggéey da ngeen di bànneexu ba ilaa yomal xiyaam liggéey wàcc na doo dee doo feebar doo am naqar doo xiif doo mar àjjana xam ngeen li ci dàq xamu leen ko de li ci gën a neex mooy palaat yi pare te doo joxe dépense looloo ci dàq nag dépense dina tax añ na xari torop torop torop torop torop kenn ku ne sa ceebi bi a rooma dàq sa bos parce que da ko joxewul wul ah. waratu la te it xaali diina la fiiha abadan abadan abadan yàlla nu ci yàlla boole borom téere yi nee nañu ku dundoon junney at wala fukki junney at moom àddina ak li ci biiram amula dara loo naqari dara mosulaa metti te ngay yéefar soo dee ñu fab la ne la ci safara duut li ñuy sampi puso ci ndox génnee ko teg fii nela ndax mës ngaa bànneex nga ne mukk ngir mitit wa ku dundoon junne at di fanaan biti di dëñe di fande def yaramu neen te di jullit boo dee boo demee àjjana buñ la ci duut comme ci ndox sippi ndax mës nga am naqar nga ne mësuma ko yëg kon ëppante nañu doole xale yi kenn ku ne yàlla la yàlla jox ci fa mbubb xew lii ma sol dumb ba li ngeen sol dumb ba keneen sol dumb ba chiffon la man mi ko sol duma nit yéen du ngeen nit ay néew lañu mbubb yaa nga fa nit dul fa mu dul ràppe nit ñaa nga fañ dul dee kii chiffon la ma laaj la bokk boo ko gëmulee ana mbasin yi fi doon jaar 1908 bassin yi ñu doon jaar jaay fii ci 1908 ana ñu ana ñi ko doon sol mbubbaa nga àjjana xam nga mbubba àjjana muy mel bër bu set mu gën a rafet àjjana dafa contranté ak àddina àddina booy lekk tibb bu ñëw nga gën a regg tibb bu ñëw nga gën a regg ci àddina bu dee àjjana nag tibb bu ñëw dàq ba woon parce que tibb bi nga jëkk a seex guu bi muy yor deuxième tibb day yor guu yi boppam ak guubale muy deux gu troisième tibb dina yor guu yu boppam ak guu yu première tibb ak guu yu deuxième tibb muy trois gu quatrième bi noonu cinquième bi noonu muy génn fii lay génn ci sa kawar yi lay génn dàq abanita ak xet doo dugg wanag doo doo doo doo tuur ndox doo gëmantu doo nelaw foofu la nguur ne waay nguur ne waaye nguur goo xam ne borom a ngay xalaat dee du neex dee ku mu ne sa kanam bu sa xel guddee dara dootul neex ci yow. wala xëy fi la setin ba du su boo si daaj Mali wax na ko ne du ne bànneex mënu la dëggu mukk te dee dëgmal la te nga xool na foog nga dajeeg moom kon nag fàtte bi ma waxoon nu jàng ka delloo yàlla nguuram gi nangoo nekk jaam tusuwuur teg ci benn salaatu ala nabi bu waaye mën moomale ko ku tedd ki mu ne bu ma kenn di soxla yàlla ne ne bu ma kenn di soxla te jëkkulaa julli ci nabi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku ma waxi wax te julliwoo ci nabi bi ma la déglu te dinaa la fudd di ndiggit boole ci ndax ñàkk teggin nga def suñ ko delloo nguuram gi jox addiye mustafaa diigal ci sunu affaire yëpp a baax insha allahu taala yàlla nañ fi dajawaat ay yoonu yoonu yoonu yoonu yoon te itam nawet bi ñu dëkkmal yàlla na ko yàlla def mu mel ni nawet yi ñu mës a xemem mbaa mu dàq ko mbaa mu ëpp ko bi jaay si di lawali na wala xiri na maa ngeen nuyu ñëpp kumba maa ngi laa nuyu juuf ah, dama fi xaw a guddee agsi yaxfir lahumu rasulu la wajidullah tawaaban li leen dal yéen a ko yóbbee seen bopp bu ngeen dérangé woon fekki sanga bi jonkan ci wetam wax ma ma dindi li ma def li ngeen bëgg ci saa si loolu la nabi wax amul benn sëriñ buy ñaan te tudd la nabi amul benn giir amul benn xeet l'islam sax boo ci dugg ne ashadu an laa ilaaha illallah te waxul ashadu anna muhammadan rasulullahi ah sa l'islam duñ ko nangu foog nga boole ko ci waaye nag fekk ku ñuy dóor nga naan ko bul jooy bul jooy diir nga naan bul jooy du sotti da nga naan kii dóor bàyyil dóor yi bàyyil dóor yee gën a wër bul jooy kat bul jooy waay muñal bul jooy diir bul jooy diir nañ dem fi dóor yi dale <laughs> ñu wax ko ne ko yenaase <laughs> ah? moo tax nag manoon ne daanu dem Medinatul Munawwara bi ma jëkkee def appel bi laa dem Medina def naa fi juróom-ñetti fan maa ngi fi jóge ajjuma dellu si ajjuma ndax gàmmu jàmbur yee tax wax naa Rasulullah ne ko Sénégal yi ñëw mu ngi leen di pare parel di leen teeru dañuy umra si waaye dañuy def si visite de service dañuy tawat si waale ñu ngi fiy jóge la 15 juin dellu si le 29 bu neexee yàlla laylatul qadar mu for mi gën a for ci weeru koor weeru koor gën a for ci weer yi inna bi gën a for ci nit ñi te suuf soo mosula mooy yàlla boo fa taxawee loo fa ñaan yàlla may la ko sëriñ si dinañu tukki tukki bi solo te duñu xam kenn ci dëkk ba dañuy wàcc dal ca jàkka ja ñaan seen ñaan demaat ngir suuf mosula mooy yàlla loo fa yàlla ñu may la ko lami woo mosula mooy yàlla loo ci ñaan yàlla mu defal la ko moo tax ku ne naan sama morom sarax ma ñaan sarax ma ñaan ndax mënu laa muus ba mooy yàlla ci lami ñu jàmbur te lam ñu mosula mooy buñ la ci ñaanee dafa am benn waay bu baax benn waay boo xam ne yàlla daf ko nettu woon mu xaw a kàccoor te bari doole rey nag soixante dix neuf quatre vingt nit ku ci ne jullit la génn guddi mu tiit xelam ne ci tuub mu ne foog ma tuub di laaj ba ñu wax ko sëriñ bu mën a jàng mu paas fekki ko na bee nettali wax bi ma lay wax nag benn waay ci Israël la tawaatur la na bee ko nettali mu dem ba ci sëriñ bañ ko tegtal ne ko yaay sëriñ diw mu ne waaw mu ne ko man de demay tuub si te dégg naa ko mën a jàng nga waaye dinaa la wax sama def rey naa quatre-vingt-dix-neuf personnes ndax su ma tuubee yàlla nangu ko mu a ko keneen nit rek ko rey safara nga jëm mu ne ko comme safara laa jëm nag naa la fa complété sang yi rey ko mu rey sëriñ ba muy sang waaw waaw Euh, ki na mu turuti net daal naa la kañ chef d'état bu tàng diine bi Habil Mansour dafa def invitation bu rey naw la de d'état waaye dafa tàngoon ba surgam yëpp dañ ko ragal garçon bi ñëw di servi ñoo jub ko rek di lox tànk ci ci ci ci ci sos bi yëkkati ko mu toq tuuti ci mantu bi mu sol mu tiim ko ne ko danga nga dof xanaa waa ji di lox mu daal di nag benn piton ñaari gendarme ñëw mu ne nañ ko exécuté nañ ko rek waa ji bi mu xamee ne waa ji caaxaanatul rey rek ci des mu fab la desoon ci ñeex ma tuur ko ko tuur <laughs> mante ba tooy <laughs> benn toq bi rek la ko bëggoon a rey tout lii jaar ci turki bi lii jar ci kii mun a bëri nekk yow doo nga mun a ko déedéet bëgg la rek tax ma def lii mun a ko bëgg ma mun a ko bëgg la toq-toq bii ci ma naroon a rey soo ma ci reyoon sa der yàqu dañ naan jaru ko waaye bu ma la tuuree ñax mi sa kanam mi nawle boo ma reyee ñëpp ne ma eh, jar na ko mun a ko bàjj bi yaa rëy tooñ te mën a lay doxal ñibbi <laughs> naka dëgg loolu nag dëgg bu ko doon ci toq toq bi dërëm yàqu waa ji mu ne ko comme quatre-vingt-dix-neuf yi ma rey ne nga ko rey kenn sax safara nga jëm eh, naa la complété rek dog baat bi dem ñibbi toog weer tiitaat di laaj ba ñu waxaat ko beneen sëriñ bu mën a jàng mu dem ne ko yaay sëriñ diw mu ne ko waaw mu ne ko man day dama am bàkkaar bu rëy doon jéem tuub xam nga sëriñ diw mu ne waaw mu ne ko maa ko rey dama reyoon juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent te dem laaj ko ndax bu ma tuubee yàlla nangu mu ne mukk ma rey ko muy téeméer léegi nag dama tiitaat di la laaj yow ndax su ma tuubee yàlla nangu ko sëriñ bi ne ko waaw waaw sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi gaa mën nañoo defee ne dafa ragal dee waaye dafa dàq jàng ku jëkk daf ko raw mu ne ko na muy tuube mu ne ko da dem ci suuf soo musula mooy yàlla soo demee foo musula yàlla boo boo mooyee boo fa tuube yàlla nangul la waaje kat nga dëkk Dakar waaye comme dafa rafetoon bari xaalis rafet juddu tabe wax naa ne borom koppar bu rafet na góor góorgóorlu càncaay yomb na ko càncaay yomb na ko lu mu santaane ñu def ko waaw tabe bari xaalis góorgóorlu càncaay yomb na borom léeg nga dem ci kër sax ne kon kon xale bu sob ne tëdd nañu ne yaay ba diwa doon fëgg mu ool oh, doom <laughs> tëdduma tëdduma <laughs> kooku kooku war naa moytu boppam de borom wërsëg wu yaa war naa moytu boppam càncaa yomb na ko ku néew doole it war naa moytu boppam tiyaaba yomb ko ku tiyaaba yombul day moytu boppam ku càncaa yomb day moytu boppam ku reegul reer di nga sarax sa xel nekkul ci sarax amul ak dara ku amul dara tiyaaba du ko yomb ku bëri wërsëg càncaay daf ko yomb bàkkaar ku ne war naa moytu bopp da ngay dem ci réew moom musula mooy yàlla tuub fi yàlla nangu la waa jaa dëkk Dakar mu ne kon nag bu subaa ma dem Rufisque daal di ne ah, ah non Rufisque kat mos naa faa seetaani course nangam nangam nangam ba fa baax mu ngi seet fu mu musul a def lu naqar yàlla de te eh, xanaa ma puus ba kees mu ne ah non <laughs> kees keroog keroog kees keroog ci football ba daal daa nga mën a jàll njaareem jàll